sëriñ bi radiyallahu taala anu defoon ci albawaatin ci feebaru caay-caayu biir yi feebaru bakkaaru biir yi waxoon nañ la bunt bi ñu nekk daf ko xaaje ci ñetti pàcc ñetti sous ñetti dog bi bu njëkk ba waaye bu njëkk ba yemul ci ñett kese dafa amoon tatimma ab mottali bii nag moom ñetti ci ñetti faslu kese la voilà gisoon nañ bu njëkk bi faslun fiiha ay ji jëm ci radaa'ili ab pàcc dog bi nga xam ne moo jëm di leen leeral yi nga xam ne rawatina nag yi nga xamante ne sax ñoo doon yu biti yi léegi après mu def beneen faslun fil bawaatin ci yi nga xamante ne nii ñooy euh, euh, bàkkaar yu nëbbu yi voilà léegi nag muy dugg nag ci faslu bu mujj bi muy pàcc bu mujj bi nga xam ne mu ngi ko tudde fii tafsiili di di taqante di taqale ba'd ad-dawaa'i lenn ci li nga xam ne ñooy faj feebaru biir yiñ la waxoon ah wa ba'di radail ak lenn ci li nga xamante ne nii di leeral yeneen ci façon yeneen ci caay-caay yi waaw ak feebaru biir yi di ko gën a fii nag <coughs> jamono yi di ko tàqale mooy nekk ci loo xam ne moom ci en détail di ko détaillé nag ki la nekk nii moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu kon mu ne <coughs> amma dawaa'uha bi tafsilin fahaak ay ba'dahu wa ba'daha bil ishtiraak kon mu ne am maa ndaal dawaa uhaa mooy pajuk médicament wu pajuk lan haa mooy fajuk lan rada il yi muy caay-caay yeeg bàkkaaru biir yu rëy te nëbbu seenu paj da bi tafsilin ci loo xam ne ak takkale def ko ci en ay fahaat jëlal mu ngi nii ma lay indil man Bamba radiyallahu taala anhu yow yow mi nga xam ne yaa nangoo dem nam ma dem ci sa borom ay ba'dahu mu ne li ma ci jublu nag mooy lenn li ndax dañoo baree bari ba di leen takk kilim day xaw a jafe ñoom ñépp di leen beeg ay li ma ci juddu du jublu mooy bandahu lenn ci li nga xamante ne ñooy faj mbir yi te am na yum la ci waxoon ne la loolu lépp man nañ koo delloo ci dellul sa borom après mu am yum la ci bil fii nag jamonoy nag di teqantal yooyu nag gin koo yaatal ak ak yeneen alhamdulillah mu ne kon jëlal fa ak ay bandahu bi tafsili di taqali lenn eh, ci li nga xam ne mooy yay faj feebar yoo yële waaye wa ba'daha waaye gën a teqantal fiit leneen yenn ci radaa'il yi nga xam ne yi ñu tuddoon ak yeneen yoo xam ne dinañ ko gën a teqantal nag voilà bil dama leen di boole fii mooy day wax sëriñ bi radiyallahu anhu danay wax ne la bii ne benn gi waaw bii nii bokk na ci radaa ili ci caay-caay yu mag yi ci bàkkaar yu rëy yi te garaaw maasiya yu garaaw yi waaw après nag bu la ko waxee ba pare wax la moom lan lay def ci lu ba pare nag wax la naka nga voilà moom la bilis ci raaj day indi euh, radila bi wala radaa il bi radaa yi bu mu ci indi rek après da lay wax ne lii lay def ba pare ne la nag nii indi la da bi li nga xam ne moom moo koy faj moom daa u daa u kibra ñu mel noonu le yu bon yoo yële di woppum ku mel ni rëy nga xam ne bokk na bi ci gën a garaaw comme ni mu koy waxee nii mooy bi ci gën a garaaw léegi nag muy tàmbali kon wax na la kon leeral na la kon mbir mi nan lay demee waaw di faram fàcce lenn ci ranaa ili waaye di la faram fàcceel tamit ci naka nga koy faje mu ne fal kibru a'zamu radaaili jamii li annahu yaqdaxu fi diinil muti mu ne fal kibru premier bokk waaw kibru moom moom moom boo ko xasee am mbonte gu ne jomb la waaw moom moom boîte de la waaw mooy liy ubbi musiba yi mooy kibru ndax en fait bàyyiwul dara lu yées lu dul ne kibru mu ngi ci biir rëy waaw te ku mel noonu bokk nag mooy ki borom bi gën a mere waaw moo tax mu ne fal gis nga rëy rëylu a'zamu razaili jami'a gis nga mooy bi gën a màgg ci mbooleem bàkkaar yu rëy yi moom moo ci jël pay waaw à leur mooy kibru jami'a mbooleem caay-caay mbooleem seen moo leen féete kaw moo leen gën a màgg lu tax mu ne li annahu kon mu lay wax kibru la lay def yàq ndaxu day jam fii diinil mutian gis nga topp yàlla soobu ak pas-pasu ki nga xam ne mooy topp borom bi tabaaraka wa taala gis nga bés bu ko kibru duggee mooy yàq na pas-pasam yàq na li nga xamante ni nii mooy li ko borom bi digaloon li soobu waaye yu mu ko tegoon yàq na ko da koy jam day saper les day yàq li nga xam ne ñooy yi nga xam ne soubassement yi waroon a téye bi bu doon fondement la moom moom loolu lay ñëw ra te xam nga ne kër goo xam ne keno yu ko téye mbaar moo xam ne moo nga ñëw ne tëpp damm yépp ci suuf la jëm laa ma xaala kenn manu ci dara kibru nag noonu lay def day jam ci paspalu paspasu sóobu yu no ki nga xam ne moo ne day topp borom bi tabaaraka wa waaw mu ne wa ghayru min al xasal fa innahu yujibu qadhan fil amal mu ne wa ghayruhu beneen ci caay-caay yi boo xam ne bu dul kibru ndax moo ci gën a pataax moo ci gën a màgg moo ci gën a garab kantaa yeneen yi minal bawaaqi ci nga xam ne ñoo des in xasal bu dee ne ndeem loolu le moom moo xew moom nga def hmm? bu xewee fa innahu moom yuuji bu day waral xadxan ak jam la amal ci jëfu jaam bi waaw kee moom pas-pas lay yàq te loolu mooy lépp kibru kibru moo gën a garaaw li nga xam ne pas-pasu nit ki li nga xam ne mooy moo tax nit ki war a dund muy ngëm-ngëmam imaanam wóolu yàllam yaakaar yàllam di wéeru ci yàlla kese loolu lay waddal alors que yeneen yi yu dul moom moom bu ñëwee moom jëf jë lay yàq waaw xam nga jëf-jëf ci xol lay jóge waa ji yaram yi def ko cër yi alors que nag lëli mooy mooy centre de commandement ba lay attaque kibru waaw neer fi nga xam ne mooy neeru lépp central bi moom moom lay fay moom lay yàq te xam nga ne moom central bi bu ko yàqee mooy yépp yàqu xoola buñ ko doon gam-gam leeg Senelec ah ngir mbiri ñu gën koo kii mooy gis nga bu dee kibru mooy gis nga Senelec fi centrale bi nga xam ne fa la ñuy tibbe courant bi war koo mën a door koo mën a distribuer bu kibru ñëwee centrale boobu lay yàq xam nga moom bu yàqu mooy dëkk bépp ay lëndëm moom de toute façon courant mënula génn ndax yàq na lépp alors que bu dee yeneen yi mooy courant mën naa génn waaye en bu demee ba war a ba ñu war koo utiliser foofu la koy yàq mooy <laughs> gis nga gis nga différence bi kii cosaan bi lay yàq te boobu moo gën a garaaw moo tax mu ne moo gën a màgg voilà léegi nag mu ne wa minhu duuna raybin alxayaau anid tabici yakada lixfaau lilxaqiqi mithlu raddihi walizdira li ay insaanin daci takabbura mu ne wa minhu ta bokk na ci rëy duuna raybin ci loo xam ne amul benn benn benn benn benn déngi déngi alxayaawu mooy ak saw ne dangaa am mooy ruus moom lañ naan ruus waaw ani maa ngi ci jublu ak tabi'iyya bi nga xamante ne nii moom mooy biñ naan bu naturel bi mooy nit ki ne doo ruus waaw mooy lan dina ko leeral kada na ko noon al ixfaa'u li nëbbu waaw mooy bokk na ci li nga xamante ne mooy rëy mooy alxayaatu yi waa ji di bañ a def loo xam ne lu baax la ndax walla muy bàyyi loo xamante ne nii lu bon la parce que nit ñee fi nekk waaw looloo tax waaw léegi nag ne bon xam nga damay rus quoi dama am kersa nit ñi di def lii wala di bàyyi lii nit ñi di ma gis loolu ci rëy la bokk waaw wa minhu bokk na ci rëy ay branche la moom la lay leeral lii nee na la dama ko la koy fàq faram fàcceel duuna ray bin ci loo xam ne amul benn dengi dengi amul benn sikki sàkk alxayaa u nee na nag bi ma ci jublu mooy ak tabi'i mooy liñ naan ruus ndax baax voilà moo tax yonent moom kersa de daa gis benn nit euh, di yedd mbokkam ñaari jullit di ko yedd naan ko yow ci ruus gi mu kersa gi mu am mu ne ko bàyyil ki ngay yedd ci lii waaw waaw moo tax jàngalekat bi ki xam bu rombee ñaar ñuy wax loo xamante ne nii gis kañ naan day yedde walla lool mu gis ne kenn juum na daaw war na koo corriger waaw yonent bale saa saam amul wamaa laa yoon yi bokk li ñu doon wax bee weesu lii bokk ci yow mi nga xam ne yaay kilifa gi boo gisee yow bi borom bi may xam yow mi nga xam ne yaa jiite nga gis lu dul noonu dégg ñaar ñoo xam ne yaa leen yilif li wax loo xam ne demewul noonu da ngay taxaw corriger leen waaw ku ci dul wax lu dul noonu nga ko yonent bi alei satu salaam ne ki nga yedd ci lii waaw gis nga kersa kersa lu dugg ah, da koy rafetal te lu mu génn da koy ñaawal waaw moo taxoon ne woon waaja ah, ah, ida lam tastaxi fasna ma shit boo amatul kersa moom jëfal lu la neex waaw kon affaire bi loolu la waaw kersa moom lépp al moo tax mu ne al xayaa xayrun kullu waaw yonent bi saa saa ne yii kii euh, nu mu tudd euh, kersa léppam léppam yiw na kon nag euh, bàyyil ki ngay ki ki nga xam ne dangay nekk naan danga nga koy da nga koy yedd mu ngi noonu kon loolu dafa am solo loolu mooy kersa. kantaan ak wa kantaan li ñu naan rus rus moo baaxul rus mooy alxayaa at-tabi'i voilà te pare pareegu ma <laughs> voilà mooy <laughs> li nga xamante ne nii. nit ki lu euh, euh, mu tuddati mooy li ngay bañ dangay am kersa sa boroom gis la ci loo xam ne bëggul dafaa gis ngay mooy yàlla waaw waaye di nga am kersa boroom bi bëggoon la gis fenn nekkoo fa waaw moo taxoon waaja mu nekkoon baal waa yi ngay yi ngay yet waaw dahu fa inna al hayaa min al iman ndax dëgg-dëgg kersa ci ngëm yàlla la bokk voilà kon nag mu ngi noonu le branche la ci ngëm branche ngëm yàlla yi kon nag mu ngi noonu le kanta ay nekk fi naan bon ak sa waay daa bari kersa alors ko ñun dañuy jaawale rus ak kersa léegi léeg-léeg waaw waaw rus nag mooy li baaxul waaw lii nii mooy alxayaa tabi'i li nga xam ne mooy tax lu baax loo waroon a def doo ko def parce que nee nga da bañ nit ñi ne waaw waaw waaye c'est nit ñi buñ ma gisee wala lu bon loo xam ne comme que ñépp a ngi koy def nga xam ne yow baaxul borom may na la lumière mais nga continuer di ko def parce que nit ñi wala ya'zu billahi wala ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in